walillahi alhamdu wal ñëwoon nañu ba gisoon ñoom yi nga xam ne moom lañu sartaloon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi bañ ne du nangu loolu ndax neewoon nañu ko suñu dugg ci lislaam nag dañ koy conditionné dafa am ay condition yoo xam ne yow alayhi salaatu wassalaam fokk nga nangul ñu ko waaw ñu ne ko yan ñooñu leen lan ñu ne ko afara ayta zina ndax gis nga li ñu naan njaaloowa loolu la inna qawmun naqtarib fala la lana min ñun nag dañuy ak nekk étranger ci bërëb dañuy faral di dal léeg-léeg luñ ne foo xam ne bu dee waay soxna la ku am soxna la daal du mën a nekk du ko gis wala du fa mën a nekk te bu amee aajo joojale daal foog mu faj ko kon nag loolu yow il faut zina daal di njaaloo il faut fornication ak adultère nga may ñu ko aleyhi salaatu wasalaam bañ ne leen huwa aleykum xaraam dafa xaraam ci yéen wax leen aaya yi alquran di xaraamale loolu le ñu ne ko afara ay tar riba fa inna amwaalanaa kullahaa min ñu ne ko nag boo ñu bañalee boobu beneen condition bi moom di nga ko nangu mooy riba nag il faut nga xam ne suñu économie yépp ci moom la tegu waaw ndaw àddina vingt et unième bii ñu ne mu ngi mel ni nga ne woon bàyyi leen intérêt yi taux d'intérêt bu mu amati ci économie bi mondiale bi lan la leen économistes yi di wax les défenseurs du capitalisme les puritains capitalistes les puristes liñ lay wax lan kii dafa dof il veut une benn clash waaw kii il connaît rien de l'économie waaw c'est des prophètes du malheur waaw ñii ñooy prophètu malheur yi parce que le monde n'a été n'a jamais été aussi riche te loolu grâce au capitalisme ambiant waaw loolu lañ lay gëm lu alors que yooyu yépp noonu mooy daalika qawluhum bi afwaahihim loolu la ñuy wax ci seen gémmiñ yi rek waaye boo mbir mi demewul noonu waaw kene kii buñ ko fi bàyyee ana lan la bëgg ñu def waaw mu ngi mel ni waa vingt et ñu ne leen kon bàyyi leen yoo yële léegi nag waa Taïf ñu ne ko ah riba bii nag mooy li lal économie vingt et rek moo laloon bu waa Taïf yonent bi lislaam di ko tere nam ko doon teree nag jamono jooju la koy tere ba léegi waaw wa qul laa yastawi alxabiisu laa yastawi alxabiisu waltayib walaw ajabaka kasratu alxabiis li nga xam ne mooy luy bonde ak lu baax mënuñoo yem jamais walaw ajabaka kesratul xabiis même bu dee ne bariwaayu xub mooy ak mbon dafa tar dafa dafa dafa matale bari ci àddina bi wala ci gox yi tewul la doon bon di bon ba léegi waaw waaw mbon ak mbaax newul ci ban moo bari naan bariwul déedéet kon bi ñu waxee loolu yonent bi alayhi salaatu salaam bañ ne leen li ngeen mën a am daal lakum ru'uusu amwaalikum comme la alquran wax laa tudlamuuna wala laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ waaw mu ngoog ñu pare ne ko kon nag ah alxamra nag fokkoon nga bàyyee ñu ko xam nga lii mooy ñoom lii ñu yim mooy fondation liñ la waxoon de léegi république yi ñuy wax mooy yii ñooy seen fondation boo ko ci génnee ca ca ci ci ci ci sociétés yi léegi jaay na ñoom ñooy les modernes waaw yooyu boo ko ci génnee presque yàq mooy société bi dem dem na njaaloo hein riba ak lan sàngara waaw ak lay ànd ci yooyu yépp mu ngoog waaw boo dégg ñu naan la ici il fait bon vivre yooyu lañ ci jublu rek moo yii yépp a nga fay dox waaw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bañal leen loolu waaye gisoon nañ ne du lool rekk lañ waxoon ne waa Taayif nee woon nañu comme ci xadiis Seydina Jaabir biñ gisoon radiyallahu anhu ñoom waxoon nañu aleyhi salaatu wassalaam nag ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na loo xam ne nag foog nag nga may ñu ko comme que bañal nga ñuy yépp mel ni ñu la leen yana mel ni dañ leen a wax moo yooyee ñooy ñooy yan gaa yi ne ko ah loolu kay simple na yooyu moom simple na mooy lii ngeen naan zakat ñu bañ ko mu bañ concerné wuñu mu bañ ñoo concerné waaw ñun waa Taayif daal bu ngeen di laaj zakat wa aqimu salaa wa aatu zakat na ngeen ñu ki génne wal jihaad waaye it na ngeen ñu dispenser li nga xamante ne nii mooy jihaad waaw yii yépp gaa yi daal di koy laaj ñu naan déetawaay ñu ne julli it dégg na ñit luñ naan julli loolu it dañoo bëgg nga dispenser ñu ci waaw léegi bañ waxee lool nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xamal leen lu leer nañ ne leen laa xayra fii diinin laa salaata fii waaw amul benn yiw boo nekk ci diine ju ñu mën a tuddal nit ci jaamu yàlla ak nit ak ay jëfam bu dee ne julli newul ci jëf yoo yële amul benn njariñ ak yooyu lu mu leen impressionné ci yeneen yu jëf waaw bu kenn ne waa ji ci dimbali nit ñi la dëkk loolu amul benn sens waaw buur yàlla mi la bind indi fi ne la defal ma lii nga bañ ba pare di def feneen kooku lañuy wax purux non kii ko mooy sàmba àllaar voilà papurux sàmba àllaar fii mu ne képp kenn xam nga ne waajoo xam ne walillahi almathalul ala waajoo xamante ne nii ab fonctionnaire la di gañe lu am solo waa dëkk bi yépp naan ay waay waay diw moo taweta baax moom fu mu fayee koo de sama kër lay njëkk a jaar ku nekk di wax lam lay defal ci lu baax ci alalam ji waaw ñépp dëkk bi daal foo jaar ñu koy tagg nga dem ca kër yaayam ak baayam fekk leen fa ñu koy móolu waaw naan cëy suñu doom ji dañ koo jural waa mbedd mi moom de daanaka facture courant bu coupé sax bu ñu ko ko waxee lu ñu naqari lañ ciy dégg te pourtant kat ci mbedd mi ñu baree ngi naan moo leen di fayal seeni seeni facture moo leen yoral seen dund ba seen baayam nekk ci lëndëm gi lekk sax daanaka léeg-léeg bu saako ceeb ba jeexee sax waa ji difficilement la koy remplacer il faut ñu topp ci def lu ne ngir mu door koo def léegi kooku dama lay laaj ki xam loolu te mu déggoon ci mbedd mi ni ko ñépp yi tagge mu ñëw kër baayam fekk baayam ak yaayam nekk ci condition bii état bu mel nii te mu manoon leen ci njëkk jàppale defu ko di jàppale waa mbedd mi kooku danga naan waa ji ku baax la xam nga ne doo ko wax kenn ci ñun du wax waajooj ku baax la waaw kon nag loolu nag mooy misaalam waa ji nga xam ne moom mbiru buur yàlla noonu la jaamu buur yàlla mu daldi bañ jullil mu ne julliw ma wooral mu ne wooru ma waaye man dinaa def yeneeni action yu baax waaw dinaa di dimbali nit ñi bub liggéey amee ma ne ci loo xam ne pour ñépp la ma ne ci daldi takk sama ndigg ba dëgër nekk ci ci ci xidmaal nit ñi ak liggéeyal leen kooku huwa ak mooy ki gën a ci sàmba àllaar yi waaw boroomam mi ko bind lim ko sant mu bañ ne moom fee la koy defale waaw duma woor de duma julli de ah ay dem màkka fan bu ma naree dem màkka dem fii sa kër sëriñ waaw wala sama dëkkub sëriñ mat na ma màkka walla iyaatu billaah ñu jàpp ci loolu gaa yi dañ koy wax ñi xam ñemewuñu leen a wax dara waaw mu nekk lu siiw lu nit ñiy wax bañ jàpp ne loolu wax ju baax la wala waxu dëgg la alors que loolu waxu neen dëgg ngoo waaw waaw am na ñoo xam ne mën nañoo aji de mais duñu ko def jamais parce que nee nañ seen seen dëkkub sëriñ mat na leen mat na leen màkk waaw te ku fa wër rek ku fa dem yaa raw ñi dem màkk xam nga loolu moom mooy waxi kadib yoo xam ne non c'est wolof tu entends toutes les choses moom moom lépp loo xam ne loo xam ne eh, eh, bu ñu demoon beneenum réew beneenum réew léeg-léeg nettali ko fa dañ naan yow waxoo dëgg te damay ragal bu doon ne yow siqa nga ku ñu wóolu nga ku ñuy jàpp say wax nga dem fenn ñoo xam ne du ñuy wolof wala boog ñu nekki wolof mais yoruñu culture wolof parce que am na ñoo xam ne ay wolof lañu waaye xamuñu ñoom ni wolof yuy dunde comme tubaabu tubaabu wolof yi fii rek bu dee newuñ ci communauté bi waaw ñoom ñoom duñu bokk ak gaa yi ay jikko ñoom ñoo gën a dëggu waaw moo tax dëgg rek lañu moom lañ ëpp lu ñuy wax ñoo gën a dëggu suñu suñu suñu façon gi nga xam ne ñun moom dañoo bàyyeekoo ca réew ma defaroo daldi di ñu su ñu su ñu ci société boo xam ne walla iyaazu billaah ña fay wax dëgg bariwuñu léegi waaw dégg naa ko ci rajo bi dégg naa ko fii bu bu bu bu ko bu ko mo bu bu ko nettali de boo bëggul sa mbañum rus rot waaw kon yow loolu suñu boroom nga ne noon nga koy jaamoo lu la neex moom nag lim la nga daldi bañ ah kon nag xamal ne la ngay def loo foog ne lu baax la amulu yiw mooy kuñ ne ku suñu boroom ne jullil nga bañ ngay def leneen amul njariñ ku mu ne wooral nga bañ bàyyil sa lekk yi ngay joxe amul benn sens ña koy lekk nag dina leen jariñ waaw mais yow mi koy joxe jariñu la dara waaw jariñu la dara loolu du la jariñ dara li la doon jariñ mooy nga wóor ni ñépp même bu dee ne sax après doo ko man mieux vaut nga woor après manoo joxe ndogu moo gën doo woor ba pare di joxe ndogu loolu moom dafa nekk benn benn kii équation élémentaire boo xamante ne nii xanaa liir yi sax war nañ koo mën a résoudre xanaa waaw li ngay gis nag ay mag yu am sikkim am njaboot am nekk maam sax boo moyewul di remettre en cause wax jii nii ma wax que lii nii du dëgg wala lii war demewul noonu ay ñoom i du dara parce que ñemewu nanguwu ñoo gis dëgg waaw loo bëgg nit ku gis jant bi ne lii du jant bi magum jëmm man maay fexe ne ko par force di nga ko gis te mu ne xëm ne du ko gis nañu ko bàyyi mu ne xëm ne du ko gis rekk raawul waaw waaw kon ñooyu lañ waxoon ba pare naan ar ba na leen fi bàyyil ak taaxiya seen yàlla ju beew joo jële seen xërëm biñ doon jaamu di àllaat aleyhi salaatu wassalaam ne mukk foo jaar ñu daal di koy toj waaw foo jaar ñu daldi di koy toj kon ginnaaw gi ba ñu d'accord ci lépp mu daldi jiital Seyyidina Uthman ibn Abil ibn Bishr ibn abdi duhmaan ah axaa bani yasaar